أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم عليها الصلاة والسلام yaa zakariya inna nubashiruka bi ghulaamin ismuhu yaxya lam naj'al lahu min qablu samiya suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laay bi nga xamante ne nii mooy jur mooy mooy mooy juróom ñaareel bi mu ne ko yaa Zakariya ginnaaw bi mu ko ñaanee borom bi may ko doom joo xamante ne moo koy donn ci yonent gi mu ne waaye xam-xam bi nga xam ne moom la yore taxawi li nga xam ne mooy diine ji fii ci baytul muqaddis wala baytul muqaddas kon nag suñu borom baytul muqaddas fii wala al maqdis wala baytul muqaddas wala maqdis muy foofu fële ci Jérusalem nga xamante ne muy Iliya kon suñu boroom nag daal di koy nangul ñaanam googale na ko yaa zakariya yi yow zakariya alayhi salaatu wassalaam innaa ñun boroom bi kat ko ñoo lay bégal comme que dag maa ñaan bi xulaamin ci ngone goo xam ne ci bébé boo xam ne dinaa la may doom joo xamante ne ismuhu doomam de yaxya moom yaxya lay tuddu de lam naj'al lahu min qablu samiya mu ne moom nag masuñoo def lu ko jiitu koo xam ne nii la tudd mooy mooy ki njëkk a tudd yaxya mooy seydinaa yaxya mii nga xamante ne nii turam mooy na dund moo tax moom ci dund moom de moom moom moom ak ak dundam amul fu mu yem mooy lan dina faatu comme ni nit ñi faatu nii waaye tout le temps dañ koy tudd mel ni moom day dund saa su mooy Yahya qu'il vive vive loolu lay tekki mooy koo xam ne moom dund la te koo xam nga le du dund yaram kese moom mooy ruuxam du deñ nekk ci li nga xamante ne nii moom ak li nga xam ne noonu la fi newe woon du jeex ay jaar-jaaram nit ñi di ko soxla ba léegi moom Seydina Yahya moomale alayhi salaatu wassalaam nga xamante ne moom moom moom bokk na ci ay jagleem mooy ne borom bi ci boppam moo ko tudde moo ko ne man kii laata muy judd la ne bo la man maa ko jox tur te tur bi ma koy jox masuma koo jox kenn kenn masu koo tudd lu ko jiitu de moom moo tax moom sëkk moom daa am yeneen i affaires yoo xam ne moom la am comme ni koy neen ci bi alayhi salaatu wassalaam leerale ne yawmal qiyaam gis nga dee dee xam ngeen dee muy la mort bi nga xam ne ku nekk xam na ko bi suñu borom naan kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan bu ne bu dund rek di nga mos dee dee boobu yow qiyam dañ koy teg diggante safara ak àjjana soppi ko suñu borom day def dee benn kuy lay nekk kuy moo xam ne mu rafet te moom lay doon ndeke lool mooy dee dee gi gaa yi daw te suñu borom naan goxal gaa yi innal mawta alladhi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum waxal yahuud yi ñi mel ni ñoom gaa yi nga xam ne jàpp nañ ne moom fu ñu dégg ñu naan dee ñuy ñuy botox seen bët seen xar kanam yi di ñuulal seen karaw yi ngir bañ a dee ngir bañ ñu ne day màgget lañu dañoo dañuy waaj a dee alors que dee moom amul adde mooy ne gone nekk na gone dee mag nekk na mag yàgg fi lool kon nag mbir mi moom mooy loolu jaru ko mu ne dee gi ngeen di daw day daje yéen ndeke dee xar mu rafet la moo xamante ni nii mu rafet la ndeysaan xam naa moom lu sàmmkat yi moom bu ñu gisoon lu xar moo bale di dee moom dinañ ko sopp lool waaye nag xamuñ ne ñun dañ koy daw ndeke te yoon noonu la rafete moom dee allah léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam nee na yow yawmal qiyaam dañu koy soppi am xar moom dee xar mu rafet daal di koy teg nag diggante àjjana léegi nag mu ñu laaj waa àjjana ne leen yéen waa àjjana est ce que xam ngeen kii gars yi xool ne eh, bañ a xam kii mooy dee moom moo ñu wéndi de yé eh, deewa ngoogu mu ngi nii moo nekk kuy miin kuy miin ndekete yoo moom mooy dee mu ngi nii ñu laaj waa safara ne leen yéen waa safara xam ngeen kii ñu ne ñu xool yëqamte ku xool ne bañ xam kii moo ñoon fii waaw kii mooy dee suñu borom woo Seydina Yaxya ne ko Yaxya kay Seydina Yaxya ci boppam moom mi nga xam ne turam mooy dund moom mooy rendi dee xar boobu moo koy rendi bu ko rendee nag mooy dee dootul am mooy de toute façon dee moom ba ñëpp deewee la jeex mooy ngir symboliser jeexuk dee mu def comme xar moo xam ne ki koy rendi suñu borom daal di koy jagleel lool mooy Seydina Yaxya mu daal di koy rendi après ñu ne waa sa àjjana ne leen sax amatul génn amatul dee yéen waa safara xuluudun sax leen yéen ngeen ne te amatul dee kon nag mu ngi noom Seydina Yaxya nii moom la alayhi mooy faat ki nga xam ne mooy dee dee xaala mu ne moom Seydina Zakariya bi ko suñu borom tabaaraka wa taala moom alayhi daal di bëggalee lii mu ne xaala mu ne rabbi ee sama borom annaa yakoonu lii waa mooy borom bi nan laay amee doom wa kanat imraati aqira te sax sama sama femme bi muy sama soxna si kat daa jaasir waqat te dëgg-dëgg man mii kat balaatu daal dinaay jote minal kibari ci ay at ci mage itiya mooy ne man jote naa waay yooyu ci ci ci li nga xamante ne nii mooy ne jamono mooy mooy aj yoo xamante ni dafa bare baree baree ba nga xamante ne nii moom moom moom mooy est-ce que ku mel noonu nan lay amee doom léegi nag bi nga xamante ne nii noonu la wax mooy ak jeexal laal mooy moom daal àgg na ci ci ci fin anti yaa jot naa ci wàllu at daal fu sore sore sore loo xamante ne moom laa am moo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi am na ñu ne amoon na téeméeri at ak li nga xamante ne nii mooy ñaar fukk am nañu wax lool ne lool la dee léegi nag bi nga xamante ni ci la wax lii xaala suñu boroom ne ko kadaalika na ko noonu yi xaala la wax rabbuka mooy lii la sa boroom wax moom la wax te noonu lay demee de huwa mooy utal la doom may la doom ginnaaw bi nga xam ne ak bi nga ciy at lii sa soxna nekk koo xam ne dafa jaasir loolu de huwa alayhi hayyin naka mu maa yomb ta woyof man sa borom de waqat te dëgg dëgg xalaqtu ko bindoon naa la min qablu lu jiitu bés bii de man maa la bindoon daal di lay créer daal di lay amal min qablu lu jiitu bés bii nga ma doon ñaan walam taku shay'a te yow Zakariya nekkoo woon dara mooy maa la amal génne la ci ñàkk nekk kon nag ki def loolu mooy mu génne ci ñoo xam ne manu ñoo am doom te yaakaaruñ ko ci ñoom doom loolu yomb na borom bi lu ko neex lay def moom ay mbiram kun fayakun lool Seydina Zakariya ci boppam est xamu ko xam na ko kay léegi gisuñu bi ci jataay yeeweesu bi muy ñaan nan la tàmbalee ne man damaa mage sama sama sama sama sama yax yi daal di nañuy daal nañuy nekk loo xamante ni dafa feebal waaye sama karaw gi daal sama bopp bi daal dinay weex tàll mel ni luy takk ndax lan weexaay ndax mage waaye te nag sama soxna dafa nekk koo xam ne mooy dafa jaasir mooy dafa mënula am doom waaye malgré lool maa ngi lay ñaan nga defal ma lool waaye mooy ne borom bi tabaaraka wa taala moom ni mu ko kon maye ci li nga xamante ne nii mooy xamoon na lii lépp mu ne borom bi nan laay amee mooy noonu la rek ngir wane li nga xamante ne malgré xamoon naa ko waaye du ma deñ yow borom bi di soxla di nga may gina leeral ci mbir yi yéemu tamit ci mbiru borom bii nga xamante ne nii am amruhu dëgg-dëgg mbiram daal nekkul lu dul idaa araada shay'a bu nam ne benn mbir daal danaan ko kun fayakun ci loolu la doon rek waaye te xam na ne borom bi mën na lool loolu gin kenn ginu koo xam ta moom la tàmbale bi muy ñaan ñu boroom nag ne ko nag qaala moom Seydina Zakariya mu ne alayhi salaam rabbi e sama borom ij'al lii aaya mooy defal ma mandarga boo xamante ne nii mooy mandargaal lii nii nekkul ne mooy mandargaal day laaji mandarga parce que daa wóoruwul haasha loolu waxuma la lam daa bu man di doon rek ci nga xamante ne mooy ci jullit ñi ñi ci gën suufe sax xam nañ new borom bi bu leen diggee dara da koy def rawatina yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne kon rabbi e yow sama borom ijaal li aaya defal ma mandarga moo xamante ne nii mooy mandarga boo xamante ne nii buy wane ne mooy ne ci laay gise ne li nga xamante ne moom nga ma dig loo xam ne moom laa koy gis ndax lool dafa am solo moom la Seydina Ibrahima alayhi salaam wax naan rabbi arinii kayfa tuhyil mawta borom bi wan ma li nga xamante ne nii noonu ngay dekkeel ñi dee mu ne ko awalam tuumin waa dangaa gëmul Ibrahim da ngay sigi sàkka alayhi salaam mu ne ko déedéet waaye li tatma inna qalbi ngir mu daal di dal li ma inna ngi gina dal li nga xamante ne nii loolu gina dalal li nga xamante ne mooy sama xol kon loolu la rek loolu la mooy nekkul ne day sikki sàkka wala déet waaye loolu dafa am solo day gina dalal xol moo xol ak li nga xamante ne moo tax mu ne ko joxal ma aaya xaala borom bi na ko yow Zakariya alayhi aayatuka li nga xamante ne ni mooy mandarga bi ma lay defal siin bi nga xam ne moom laa lay defal mooy allah tukallima an-naasa salaasa layaalin sawiyya nga bañ a wax ak nit ñi salaasa layaam mooy lan bul wax ak ñoom de mooy yow daal deel jullee ko woo di def jaamu yàlla yi di si karak yooyu waaye nit ñi moom bul wax ak ñoom sawiya mooy ne tat dangaa mooy du dangaa dangaa muuma ak muuma dalaa dal ci diggante bee tax manoo wax ak ñoom waaye mooy nee nga pekelek sa bakk sa sa làmmiñ ak lépp baax na man ngaa wax waaye nag danga koy bax ndax lan mooy ne loolu la de mooy da ngay bañ a wax ak ñoom ci loo xam ne du benn ab ab ab ab ab ab laago moo la dal wala loo xamante ne nii ab feebar bu tax manoo wax loolu lay wax nii ne ko salaasa layaalin nag juróom ju ñet ñi ñoo ñetti guddi yoo xam ne ñoom ngay toog doo wax ak ñoom de fa xaraja ci na ko noonu la génn ala qawmi mu génn ci ay ñoñam moom Seydina Zakariya alayhi salaatu wassalaam minal mihraab yi fa nga xam ne fa la doon jaamoo muy jàkka ji nga xamante ne nii bërëb bi nga xamante ne nii fa doon jaamoo borom bi tabaaraka wa taala nga xam ne foofu moom fa la jaam bi di xare ki nga xam ne mooy iblisul la'in ndax nit ki bu ne allahu akbar mu ñëw di la fexe yàqal te iblis bàyyiwul kenn même yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ginnaaw bi mu ko leeree ne manalu leen dara waaye dina jéem moo tax ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam di julli Iblis ñëw taxaw ci kanamam yor benn flambeau quoi benn genre jum nag di ko jëmale yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy xoj daal di koy xoj ba ba ni nga xamante ne nii ci lay yëgee lan nañu Iblis seddaay bi ci loxoom mu far bàyyi ko après ci la doon wax ne damaa fàttale fekk sahaaba yi dañ ne ko waa yonent bi alayhi salaatu wassalaam sànq de bi ñuy jiite dañoo gis nga reculer tuuti après nga avancer tàllal sa loxo lan moo xewoon mu nettali leen loolu moo ñëw yàqal quoi naan ko nii di ko tiimale léegi ci la reculer woon après mu xoj iblis ba nga nga xamante ne nii ci lay génne làmmeñ yi mooy aanaan ah nii ba làmmeñ wi daal di nekk loo xam ne sedd ci loxo yonent bi alayhi salaam nee après ci laa fàttale ko ñaan gi Seydina Sulaymaan alayhi salaam daal di woon ñaan ne borom bi defal ma nguur goo xam ne yellu nga koy defal keneen sama ginnaaw nee na bàyyi ko sinon dama ko doon takk fii ci but ci photo yi Medina yi xale yi di fa moom loolu ci lañ la waxoon lien bi am ban ban ban ban lan moo laal entre mooy Iblis ñu takk ko fii ak la Seydina Sulaymaan doon laaj waxoon nañ la loolu leeraloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna kon mooy foofu mihrab boobu nga xam ne fa nit ki bu commencé ne allahu akbar Iblis day fexee ñëw di ko yàqal waaye nag loolu nit ki borom bi mooy moo ko ciy musal walillahi alhamdu wal minna mu ne ba mu ci génnee foofu la ca julle kaayam ba fa awha ilayhim mu daal di leen junju ñoom nit ñi mooy bi Seydina Zakariya génnee comme wax ak ñoom